di suuratil faadixa ak tur yi ñu waxoon walillahi alxamdu walminna inchaa allahu taala tey nag ñu ñëw ci saar bi di wax xew-xew bu rëy rëy rëy ci dundu yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko tudde woon ci njaal beenu saar bi ne saar bii nii waxoon nañ la ci yi mu doon wax gisoon nañ bu njëkk bi li nga xamante ne moo jëmoon ci xajjatu mawlaana siddiqul ummati radiyallahu taala anhu wa ardaah di aju seydina siddiq ak gi nga xamante ne nii <clears throat> moom la ko moom la yonent wa salaamuhu alayhi yónni woon laayi yu njëkk yi dab ne ko saydi wa mawlaana abul sibtayn seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhum wa ardaahum ngir mu jàng ko ca ajja ga nañ na nag ci xare boo xamante ne nii muy gazwatu xunayn di gazwatu hawazin walillahi alhamdu walminna laaya yi nag ñuy bëgg a gis nga xamante ne nii mooy ci fanweeru laaya bi ak juróom-ñett <coughs> foofu nag ci lay waxe beneen xare muy xare bi nga xamante ne mooy ghazwatu Tabuuk muy ghazwatu Tabuuk di xare Tabuuk muy xare bu rëy rëy rëy boo xamante ne mooy xare bu mujj bu yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu dal di xare ci kaw suuf <coughs> mu ngi ko ubbee woon ak abwa comme ni ñu ko gisa woon comme li boroom xilaas doon wax radiyallahu taala anhu wa ardaa abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma sulaymihimi wa qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu ghatafaanu thumma buhraanu uhdun waqatul ghumami xamraa nadiirun riqaa'un maw'idun ma'a duumatin muraysi' wal ahzaabu laa tanaami uraydatun thumma lixyaanun xudaybiyatun wa gaabatun xaybarun waadil qurastalimi wa cumratun lilqadaa fatxun xunaynun wa taa'ifun tabuukun li ruumin fi qusuurihimi noonee la ko sayiduna alxaaji maalik alayhi ridwaanul maaliki daal di waxe ci xilaasu dahabi fi xayri siira fi siirati xayril arab salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mooy li mujjee wax noon tabukun li ruumi wa tabukun walla muy xam li mujjee wax ne kon wa umratun ginnaa umratul qadaa fatxun xunaynun muy gazwatul fatx di fatxu makka après xunayn moom lañ gisoon ci jataay yële su muy ghazwatu Hawazin da nga xam ne ca la daje waa Hawazin ak waa Taayif nga ak seen coalition bale mu ne Tabukun ghazwatu Tabuk nga xamante ne moom la moom la suñu boroom di nettali fii la tàmbalee basaar bi jeex yépp nag moom lay nettali te lii nii moom moo njëkk wàcc laa saa si laa yu njëkk yi te nag moo mooy laa yi njëkkoon a gis laa yi nga xam ne moo tàmbali ci njaal beenu saar bi ba ci fanweer bi ak li nga xam ne mooy juróom-ñaar loolu lii ñuy bëgg a wax moo ko njëkk a wàcc ndax lële ci ghazwatu bu lële mu ngi nekk ci xajjatu ki nga xam ne mooy xajjatu abi sayidina wa mawlana abi bakrin siddiq mooy ci aju sa ba may aji ci la ko ci bi alayhi salaatu wassalaam yónni alors mooy li nga xamante ne nii moom mu ngi xewoon comme ni ñu koy gisee dinañ gis kañ la xewoon xare bii nii kon nag kon mbir maa ngi noonu mooy lii nii moom moo njëkk a wàcc ndax saar bi lii ñuy gis nii nag ci côté bii nii mooy laay yi wax ci ghazwatu Tabuk xare boo bële mooy ne day da laaya yi daam laaya yoo xam ne da ciy wax jamono ji nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di waajal ngir génn di waajal ngir dem Tabuk yenn yi wàcc ci yoon wi yenn yi wàcc ginnaaw bi nga xam ne ci la ñibbisi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon nag ñu wax walillahi alhamdu wal minna comme li ñu waxoon mooy nag doon ko def mooy dañuy tënk kon li nga xamante ne mooy xew-xew bi muy xareb Tabuk ci lu gàtt tënk ko lool sax insha allahu taala bu ñu ci paree nag daara dugg ci laaya yi kon nag fa naqulu walillahi alhamdu wal minna wa alayhi wa alayhi natawakkal wa ala allahi falyatawakkalil mutawakkiluun kon gazwatu Tabuk wala gazwatul usra kon ghazwatu Tabuk waa Tabuk mooy la Tabuk am ndox la moo xamante ne nii comme ni nga xamante ne lool mooy li ci gën a dëgër lii nag ñuy wax nii yëpp di fi tënk mooy dañuy wax rek dañuy wax yi nga xam ne moom moom mooy gën a lëng voilà moom la ñuy wax sinon ku bëgg yaatali nga dem ci jataay yi nga xamante ne nii ja taw sampoon nañu ko doon ci waxtaani dund yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi di siira bi boo demee ci archive di nga ko fa gis li nga xamante ne moo jëm ci ghazwatu Tabuk kon Tabuk li gën a dëgër fan la tur bi jóge mooy am ndox la comme ni nga xamante ne nii noonu la ab teen la boo xamante ne teen ba moo tudd Tabuk comme ni ko al imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi solo ci seydina Muaad ibn Jabal wallahi huwa aljabal radiyallahu taala wa arda mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane jullit ñi bi nga xam ne ci lañu ñu jóge Medina di dox nekk ci yoon wi ñëw bay waaja jege fa nga xam ne mooy Tabuk fa nga xamante ne nii dina yit moo foofu la ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne nit ñi ne leen sa tatuuna gadan inshaa allahu ayna Tabuk ne bu subaa bu so ndeem soob na borom bi tabaaraka wa taala di ngeen dikke mooy ci seen dox bii bu ngeen doxee fa ngeen di dali suba mooy fi nga xamante ne mooy teenu Tabuk mooy ndox moo mële oasis de Tabuk kon loolu mooy li ci gën a dëgg nag mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moo ci gën a dëgër bokk na ci turam yi xare bi ginnaaw ghazwatu Tabuk muy ghazwatul Usra comme ni nga xamante ne nii noonu lañ koy moom borom bi tabaaraka wa taala moom ci boppam moo ko tuddee te ñëw na tamit ci saxaaba yi radiyallahu wa ardaahum comme xadiisu seydina wa mawlaana abdallah ibn qays abu muusa al-ash'ari radiyallahu taala anhu wa ardaa kon nag mu ngi noonale léegi nag mu des <coughs> ana ak tamit ndax lan ndax usra mooy loo metti moo tax suñu boroom tudd ko fii saatil usra suñu boroom comme ñu koy gisee moo ko tudde nag ne jamono jii xare bi jam daa xewoon jamono joo xam ne dafa tàngoon jër ta metti kon nag loolu la moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne am na ci benn yoon benn xadiis boo xam ne moo ko nettali mbir mi jël Mawlaana Ibn Abbaas jële ko ci moom mu ne affaire yi dafa tàngoona tàng ba ba ñu yaakaar ne mar gaa nit ñi mar ba ñu foog ne suñu put yi day teppeeku dina dagg ndax li woon kon nag mbir maa ngi noonu moo tax nga xamante ne nii mooy ak yóbbal bari la wu ñu ko woon bari wu ñu woon ay moyen de bari wu ñoon a yaar mu bari wu ñoon al udda te nag ñañ doon xaree jël ñu nekk ñoo xamante ne ñuy empire romain byzantin muy Hiraql nekk ki nga xamante ne nii mooy era mooy mooy mooy mooy César al qaysarul azim muy qaysar mu màgg mi muy le grand César ñoom lañu waroon a li nga xam ne romain yi ñoom armée professionnelle la woon ñoom ñii nag ñuy dem foo xam ne dañuy yéen eh oh ndax ñàkk lu ñu war tax na dañ doon dox mbir yi metti lool bañ doon laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir ñu lot ci leen gëléem yi ngir mën a naan ci ndox yi nga xam ne ñoo nekk ci seen biir yi loolu lépp di wara li nga xam ne kon tur bi al usra kon nag mbir maa ngi noonu le léegi nag kan la xewoon kon ginnaaw bi nga xam ne loolu lañ gis nii mooy li nga xamante ne nii mu ngi xewoon ci mois rajab ci weer wi nga xamante ne mooy rajab ci la woon moom ci ji li nga xamante ne mooy fi juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ginnaaw bi ñu jógee Taayif bu gis nga gisoon nañ bi passé bi ñu doon gis mooy bi ñu doon nettali nettali ghazwatu Hunayn wala Hawazin bi laay yi doon wax waxoon nañ la yonent bi alayhi salatu dafa ubbi Makka waa Hawazin ak waa Saqif daal di dajaloo ne bi na bina Makka suñu xaw la jëm ñuy waajal mu yëg ko daal di dem dajeek ñoom fa nga xamante ne mooy xurwa wala ca Hunayn bañ fa jógee waa Hunayn ñu gañe leen waa Saqif ak waa Hawazin gaa yi daw ñenn ñi daw mu yónnee ñenn ña daw aw Awtaas abaamu kii mu yónni fa ay ay ay benn benn benn benn kii eh, détachement ci armée bi daal di am ñum jël ci armée bi yónni leen ngir ñu dab ñoo ñële ñeneen ña daw su don Seydina Malik ibn Awf an-Nasri yi mi nga xam ne moom moo jiite woon armée bi Hawazin beeg Saqif ñu daal di leen fekki fa nga xam ne moom lañ daw làqu muy Taif muy foo fële nga xam ne ñoom dañ koo fortifié woon benn tata la woon bu baax mooy ba mu fa jógee nag ca la loolu ci foofu noonu di mu ñibbee ci rajab bi nag après mooy ba mu fa jógee rajab mooy li nga xamante ne nii mooy ci at mi nga xam ne moo ci tegu ndax xew-xew ta taw Hawazin bi ak li nga xam ne fatxu Makka lool mu ngi amoon ci atu li nga xam ne mooy juróom-ñetteelu at mi alors que lii mooy weeru rajab ci juróom-ñeenteeli at mi mooy at mi ci tegu woon ci la xare bi xew woon walillahi alhamdu wal minna léegi nag nga ne mu mu ana lan moo waraloon xare bi ñu ne mooy ku mel ni al imam ibnu Sa'd ak sëriñam di al imam alayhima dañoo nettali ci loo xamante ne dese naa dëgër ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yëg ne Hiraql nekkoon le grand César de l'empire byzantin moom moo mu ne dafa dajale mook ñi nga xamante ne ñooy waasoy arab yi dëkkoon côté yoo yële côté biladu Sham ñoom dañoo ci ñoom lax mag waa Julaam ak gaa yoo yële ñoom dañoo dajaloo nag ngir daal di dal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy yëg <coughs> léegi nag daal di waajal arme bi loolu benn wax la am ñu ne non non non comme li nga xam ne moom la al imam al-Yaqubi rahmatullahi alayhi daal di wax ci taarixam mu ne non li ko waral mooy gis nga xam nga yow am na loo xam ne nettali woo ko c'est vrai que ne woo ci siira ndax da ngay kii mais mooy gis nga ghazwatu Mu'ta mooy xare boo xamante ne mu ngi amoon ci juróom-ñetteelu at mi laata yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ubbi Makka dafa yónni woon benn armée boo xamante ne nii ki ko jiite a mooy Sayyidina Zayd ibn Haritha mu ne woon bu ñu ko faatee na ki nga xam ne mooy Seydina Jaafar ibn Abi Taalib jël drapeau bi mu ne bu ñu faatee Seydina Jaafar na Seydina Abdallah ibn Rawahat al-Ansari daal di jël drapeau bi radiyallahu anhu ba ñu demee nag ca xare boobu ñoom romains yi la woon ñoom ñu ngi woon nekkoon ay trois cents romains yi non seulement ñi seen ñi ñi leen doon jàppale ci araab yi rek lañu woon te boobu Hiraql muy le grand César ak seeguloon indi moo tax gars dañoo dem ci gàttal gars yi xaw rey ñi nga xam ne ñett ñoo ñépp mooy xare boobu bu tarba seydinaa wa mawlaana abu sulaymaan xaalid ibnul waliid radiyallahu anhu bokkoon ci armée bi fekk tuuboon na temps yooyu moom mooy ki nga xam ne moo leen ci génne ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne jël na jaasi gi jël na armée bi raaya gi drapeau bi sayfun min suyufin la jaasi boo xam ne ci jaasi borom bi tabaaraka wa taala la loolu nag ñu defoon jullit ñi rayoon leen ray bu metti ñoom César ñu ne looloo tax nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam defaroon armée bi ngir dem dal seen kaw moom Hiraql